وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما amma almunfiqu fala yunfiqu illaa sabagat aw wasarat ala jildihi hatta tuxfiya banaanahu hatta tuxfiya banaanahu wa ta'fuwa atharahu wa amma albaxiilu fala yuriidu an yunfiqa shay'an illaa laziqat kullu halqatin makaanahaa fahuwa yuwassi'uhaa falaa tattasi' muttafaqun alayhi waljubba ad-dir' wa maanaahu anna al-munfiqa kullamaa anfaqa sabaqat wa taalat hattaa tajurra waraa'ahu wa yukhfiya rijlayhi wa athara mashyihi wa khatawaatihi. kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullah. ci suñu jotaay bi ñu génn, wa lillaahil hamdu wal minna. gisoon nañu. li ci garab giñ nekk ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di wax baabul karami wal juudi wal infaaqi fi wujuuhil xayri siqatan billahi ta'ala mu doon xadis gisoon nañ xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis sayyidatu asma bint siddiqi radiyallahu anhuma di xadis cinq cent cinquante neuf juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent mu ne woon wa an Asmaa bint Abi Bakr radiyallahu bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma annaha annaha qaalat qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tuuki fa yuuki Allahu alayk gisoon nañ ko ak riwaayaat yu wuute yi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis comme niñ ko yoon hadiis Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala muy Euh, mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne kon cinq cent soixante ah mu ne wa an Abi Hurayrata mu ne xadiis bi mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu kaana moom de sami'a dégg na Rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan lan la doon wax bi nga xam ne moom la ko dégg moom Seydina Abu Hurayra muy wax mu ne lan la dégg ne dégg na ko muy wax ne masalul baxiili wal munfiqi yonent bi alayhi salaatu salaam bi jàngale par des exemples di jàngale di ko jaare ci ay misaal mu ne misaalum ki nay <coughs> al baxiil mooy ki nay wal munfiq ak ki nga xam ne day dépenser te yàlla tax mu ne ñoom ñaar daal seen misaal ka masali rajulayn day mel ni misaalum ñaari góor alayhima jubbatan ku nekk ci ñoom ñaar am nga ku nekk am nga benn jubba lan mooy jubba al imam rahimahullah mu ne wal jubbatu ad mu ne al jubba mooy ad dir'a mooy mbubb koŋ wala yére boo xam ne bu mat bu rëy <coughs> mooy ad mooy yére boo xam ne ci weñ lay doon boo xamante ne ni moom la kiy dem xare toolu xare yi di sol ngir mën a moytandiku fett yi wala jam-jamu xeet yi wala paaka yi ci xare bi mu jëm mu ne nag misaalam ki nay ak kiy dépensé mooy ki nga xam ne daa tabe tey dépensé te yàlla tax ñoom ñaar seen misaal mooy misaalu ñaari góor yoo xam ne ku nekk am nga yaa ngi yor benn kii benn mbubu koom min hadidin waaw ci ci feer mooy ci weñ min suddiyihima ila taraqihima mu ngi leen jóge nag min suddiyihima mu ngi jóge <coughs> mooy sadi mooy plurielu ci seen euh, poitrine xam nga sadi mooy fi bu dee jigéen fi wenn nekk ak góor tamit sauf que góor du du jóg lu dul léeg-léeg mu am mais bariwul mu ne foofu la commencé <coughs> ilaa taraqi dem mooy dafa dafa dafa dafa dafa mu bu yi dañ koo sol mu <coughs> mu xat waaw boo dënn bi ci ci ci ci fi ween yi sax ba ci taraqi hima tra- taraqi mooy clavicule ah mooy yax yi nga xam ne ñaa ñaari yax la day nekk gauche ak droite boo gisee put gi sa put fay talalal sa put boo ñëwee bën gis nga di wàcc fi bën bën bi fi nga xam ne booy def loolu di yëngatu ci baat bi noonu foofu te bu ñuy ren dim xar ñuy ren foofu gis nga foofu am na benn ay yax yu dëgër yu nekk yoo xam ne dañoo ceinture jóge bu nekk jóge foofu di dem bii gauche bii dem droite uti ci mbagg ya loolu mooy clavicule yax yooyu <coughs> waaw mooy clavicule nga xam ne dañuy def benn bii dem fee bii dem nee waaw léegi nag ku nekk yow bu bukkoŋ bi da nga koo jël sol sol bi nga xamante ne nii ci nga dugal ba ci biir ci dënn bi la bi mu àggee ci dënn bi xam nga mooy mbagg yi mbagg yi clavicule bi jóge na foofu mais ci ci kii bi la yem xam nga euh, euh, fi ween yi nekk ñoom ñoo nekk ci suuf clavicule yi clavicule yi nekk ci kaw voilà moo tax lool li faut nga xam misaal mi yonent bari saa saa di jox <coughs> mooy da koy ku nekk mu ngi jéem mu yor benn yéene mu bukkoon di sol léegi nag bi mu demee noonu fa amal munfiq kanta ki nga xam ne dépensé kat la fala yunfiqu illa sabarat moom lu mu dépensé rek dépense bu mu dépensé ci yoonu yàlla boroom bi da koy yaatal mu bukkoŋ bi <laughs> gis nga ni mu xate ba yow euh, clavicule bi mooy ci ci mbagg mi yax yooy jëm ci mbagg mi jóge ci put gi jëm ci mbagg mi ci gu euh, wàllu ndejoor beeg càmmoñ bi moom ñëw na woo mais bi muy wàcc ci fi weer yi nekk fa la kiy dépenser nag saa buy dépenser yàlla di ko gën a yaatalal mu bokkoon bi waaw loolu lay wax dafa amal munfiq ndaal ki nga xam ne mooy dépenser <coughs> fala yunfiqu du dépenser illa sabaxat aw wafarat sabaxat mooy yaatu ittasaan lu dul ne day yaatu waaw waaw affaire bi di gën a yaatu aw wala wafa rek mooy mu mooy benn la rek ñooy bokk la ñuy euh, tekki ala jildihi mooy yaramam wi xatoon ndax affaire xam nga boo solee yenn yére yu yooyu nga xam ne dafa xat yére bu xat boo ko solee li ngay sol <laughs> rawatina lii mooy yow sa mbagg yi doo yëngut quoi mu bu koŋ mu bu woñ dira nga jël sol <laughs> mu mu mu bloqué sa mbagg yi te wàccu yow yow noyyi bu baax sax doo ko mën ki dépensé nag saa bu borom bi yaatalal ko ko waaw moo mu ne moom lu mu dépensé lu mu ndaw ndaw borom bi de ko koy yaatalal <coughs> mu mujj mbir mi yaatu lool waaye mu retrouver dans le ci mbir mi hatta tuxfiya banaana ba nga xam ne day mujj di yaatu muy wàcc comme que day wàcc bu comme lépp léegi c'est pas que pour foofu cangoon dañ naan daa càng <laughs> liñ koy sol daa càng ku nekk daa cangle mais de dépensé lu mu dépensé borom bi yaatal ko ba li nga xam ne ci lay dem xattaa ba yux fiya tux fiya <coughs> ci lay nëbbe li nga xam ne mooy banaana waaw mooy li nga xamante ne ni mooy baaraam yi waaw daal di koy nëbb ndax mat mat sikk waaw ba léegi moom ay yaram eh, yaramam nëbb noonu wa ta'fu asara ba pare dafa yaatu bay watatu waaw lépp loo xamante ne ni jeexital bu mu bàyyi la bu baaxul mu bu bi da koy effacé mooy bépp ricc ricc bu mu def yàlla effacé <laughs> bu nekk ci alal ji ndax tuhratan lil mal la dépense li muy dépensé day tax yu ñaaw yooyu doon wadd ci moom di def jeexital bu baaxul bu bu bi da koy effacé loolu mooy borom bi da koy effacé ay bàkkaar kii mooy misaal bu njëkk mi ki nga xam ne day dépenser waa ñu xool beneen waaye bi nga xam ne moom bu bu koŋ bi moom it daa cawoon ci kaw mu ne wa amal baxiilu te kooku mooy ki nay daal ki nay nag fala yuridu kooku du namm mukk an yunfiqa mu dépenser shay'an dara illa laziqat kullu halqatin makanaha moom bu bëggee <laughs> du bëgg mu bëgg euh, kii euh, dépenser dara lu dul bépp côté ci bubbu koŋ bi day day day day day day day day day day fa nga xam ne fa la gën a jege ci yaram bi waaw moom lay wax illaa laziqat lu dul ne day gën a resserrewu waaw gën a waaw gën nekk xam nga xam nga xam nga bubbu koŋ français da koy woowee le day gën mais corsewu bi ma doon wax mooy gën tëju dina dëgër waaw léegi nag moom looloo ko nag ndax dafa nay mooy saa bu naree joxe kof kofam gi ñu doon wax ci jotaay bii weesu waaw ah di kii ba far ne naa ko bàyyi sax après wala ba affaire boobu occasion boobu weesu quoi mu naan oh ndax bëggoon naa def nooy ma ne sa caaxaan yi ngay wax nga am nag moom léegi bu ko defee moom bu bu ko lambe du yaat ndax yàlla du ko yaatal dara fàttale ko lii tax yonent bi saa saam doon wax sayyidatu Asma ci xadiis bii ñu génn radiyallahu anha naan ko wala tuu'i fa yu'i Allahu alayk te bu fi bu fi jël di di di denc di di di di di di di tëj bo sinon yàlla da lay def noonu ah. kii nag loolu lañ ko def mooy bu bukkoŋ bi la ko yàlla nage <laughs> waaw moo tax day dund mais da dund ak neexut <laughs> am na lu ne bari lu ne gàññ mais neexut ndax daan nay waaw moo tax mu ne du bëgg a bu ñëwee sax bu bëgg def lu baax finalement du ko def à la koy def waaw ndax saa bu naree def rek laziqat kullu xalqa waaw wàll wu nekk ci mbir yi rek daal di lu delluwaat gën a kolewuwaat ci yaram wa fam fa nekk fa huwa yuwassi'uha ñu gis ko nag mu koy jéema di farce quoi di ko jéema yaatal fala tattasi'u waaye mbubu koŋ bi du yaatu ah. waaw moom ni ko yàlla de dee ko def looloo koy yaatal gisoon nañ yab na aadam anfiq unfaq unfiq alay yow doomu aadama bi anfiq dépenser unfiq bu ko defee man sa borom ma daal di dépenser ci yow kon moom mu xam loolu xam ne yàlla lii la waxe boo bëggee sa mbir yaatu moom mu ne moom mbiram dina yaatu te du ko jaare foofu yéreem bii dina ci xat dundam dina neex waaw ci alalam jim am nay ci de du ci def li yàlla digle waaw waaye nag dina neex borom bi ne ayu defal seet ndax dina neex te ma ne la woon dépenser boo ko defee ma dépenser ci yow yaatal la say mbir ubbil la ay tiwo yu yaatoo yaatoo nga bañ ba pare di ko jéem a yaatal feneen fa huwa yuwasi'uha nga gis ko mu koy jéema a yaatal ci ay pexey boppam waaw mu ne nag yonent waaye saa saam ne falaa tattasi dara la du yaatu mu ne xadiis bi muttafaq muttafaqun alayhi alimaamu Buxaari ak alimaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima solo nag alimaamu Nawawi am na lu wax ci suuf <coughs> ginnaaw jubba ñu ne wal jubbatu ad-dira jubba mooy ad-dira waaye waxul loolu kese am na leneen lu mu ci teg hmm, am na leneen loo xam ne moom la ci alimaam teg mu ne ah, wa maanaahu maanaahu xadiis bi de mooy anna al munfiqa gis nga kiy dépensé kullama anfaqa sabagat wa taalat hatta tajurra waraahu mu ne saa buy gën a borom bi di ko gën a yaatal lépp mooy mbubbu koŋ bi misaal la mooy dundam day yaatu waaw dundam day yaatu waaw xolam bi mu xajoog ñépp tamit xolom bi xajoog ñépp yaatu ci ñépp la alalam ji te mu ko jële ci noot gi mu noot ba kanam ba nangu alal ji ko yàlla jox mu koy def ci fi neex yàlla <coughs> alhamdulillah borom bi def yaatal koy mbiram waaw kanta ji <laughs> Imaam An-Nawawi mu ne non seulement day yaatu sabaxat day yaatu mat sëkk couvrir bépp awra ci moom waaw kooku awraam du feeñ waaw awraay bitim du feeñ waaye awraay biiram du feeñ Allah wa taalat mu daal di yaatu gudd xattaa ba ni nga xam ne tajur na la mbubb koŋ bi di buuboo waraahu ginnaawam waaw li ko effacer wa yuxfi ba pare mu nëbbal ko rijlayhi ñaari tànkam yi wa asara mashyihi ak jeexitalu doxam wa xatawaatihi ak jeegoom yi pa paawam yi muy waaw moom loolu comme ni ko lenn ci boroom xam-xam yi waxe mooy li ñu wax sànk mooy lépp loo xam ne ricc ricc la bu jóge ci moom ci wàllu alal jeeg yooyu yëpp boroom bi daf koy jéggal waaw akbar kon xadiis baa ngoog léegi première laaj euh, première jàngat mooy est-ce que ash-shaykhaani kese ñoo ko solo comme imaam nee na muttafaqun alayhi ñu ne la seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko am beneen Ahmad bi dal al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala andi na ko ci kitaabu zakaat baabu mathalul ko indi tamit ci li nga xamante ni mooy kitaabul jihaad wa siyar ah, baabu maa qiila fi dir'il nabi sallallahu alayhi wa sallam barki yàlla la wax imaamul Buxaari barki yàlla la wax eh? léegi dan lañu caajal waay matalul ba mutasaddiq wal baxiil ah sa ko dafa gudd wala nañ ko jël rek nañ ko jël ndax ñaari càllal la ci indi après mu indi lu gàtt indiwaat beneen mu ne waaw kon nañ jël kitaabu zakat al imaam abu abdillah al buxaari rahimahullahu taala mu ne baabu masalil mutasaddiqi wal baxiil mu ne haddasanaa Muusaa mu ne ki ñu nettali mooy Muusaa di Muusaa ibn Ismaa'iil al haafiz al minqari at-Tabuzaki abu Salama rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Wuhayb ki ñu nettali mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili Abu Bakr saahibul Karaabiis al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa haddasanaa Ibnu Taawus mu ne ki ñu nettali mooy Ibnu Taawus di Abdallah ibn Taawus ibn Kaysaan al-Xawlaani mawlaahum al-Yamaani Abu Muhammad al-Abnaawi rahimahullahu ta'aala an abiihi mu jëloon ko ci baayam muy Taawus ibn Kaysaan rahimahullah Abu Abdirrahmaan al-Himyari al-Yamaani al-Xawlaani rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayra moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala alhamdulillah qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mathalu al-bakhiili wal-mutasaddiqi kamathali rajulayni alayhimaa jubbataani min hadiid gis nga ci kaw. fii loolu la njëkk indi après mu indiwaat wa haddathana Abul Yaman mooy càllale mu njëkk bi lii la ci indi mais yeneen tubaab yi saar saar Abu Hurayra nee na misaalam ko nay ci ki nga xam ne day saraxe mooy misaalum ñaari góor yoo xam ne dañoo am jubbataan min xadiis loolu lañ gis ci kaw sànk ci xadiis bi nekk ci Riyaad Imaamul Buxaari yi nag après nag la indi li nga xam ne mooy integralement mu ne wa haddathana Abul Yaman mu ne te nettali nañu ko Abul Yaman ya al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi gis nañ ko fan yi rahimahullah qaala mu ne axbarana Shu'ayb mu ne ki ko nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi rahimahullah al-Himsi rahmatullah alayhi qaala wa haddathana Abu Zinad moo ko jëlee ci Abu Zinad ya Abdallah ibn Dhakwan al-Qurashi al-Madani Abu Zinad rahimahullah anna Abdarrahman muy kan <laughs> al-A'raj ah gannaaw daal an Abi Zinaad an al-A'raj ñu nag tur bi la joxe mu Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj Abu Daawuud min Abu Haazim min Abu Muhammad <coughs> radiyallahu rahmatullahi alayhi haddathahu moo nettali Abu Zinaad annahu sami'a Abaa Hurayrata radiyallahu anhu <coughs> annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu masalul baxiili hmm, wal munfiqi kamasali rajulayni alayhima jubbataani min hadid min sudiyihima ila taraqihima fa amma almunfiqu fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya gis nga mooy bi mu indi ci riyaat bi hatta tukhfiya banaana wa ta'fuwa thara wa amma albaxilu fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha fala tattasi' mot par mot lii la imaamul Nawawi indi fii ci Riyaad bi ah kon mu ngi noon kanta al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom da koo dajale hadiis yi ci kitaabu zakaat baabu masalil munfiq wal baxiil moom nag da indi ay riwaay yoo xamante ne ñenn ñi comme li al imaam al qaadi Iyaad wax ne ñiy jàpp bari ñu juum quoi <laughs> imaamul Buxaari yi gis nga fii ñu jóge boobu mooy bi jaar <laughs> imaam muslim indi na ci ay riwaay yu bare bare bare bare <laughs> al imaam kii ne eh, al qaadi Iyaad comme ni ko imaam an-Nawawi tudde ci al minhaj di toxalay wax mu ne mais ñii hadis bi gars yi dañ cee juuma juum jiital ci yi juum ci baat yi fii dugal nangam ak nangam bari mu leeralaat yooyu yëpp moom al imaam al qaadi Iyaad imaam an-Nawawi moom daa jël li mu wax rek jël lépp <laughs> teg mais voilà bi mu paree mu ne waaw kay lii nii nag. mooy li nga xam ne moom la al qaadi daal di wax indi li al imaam al wax lépp mu ne haadaa aaxiru jeexale ko haadaa aaxiru kalaam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala moom nekk ko ci gisoon waaw affaire bi dafa la wëjoo ci Sahih imaam Muslim waaw riwaaye yi ñoo bari comme imaam Muslim yi dajale affaire yi waaw yokk benn baat wala baat boobu ñu maase ko neneen euh, euh, mooy mu am li naan. Euh, côté masque yi lii nekk ja ñu def ko xa ak yu mel noonu ainsi de suite <laughs> mu ne mais lii daa bari erreur way <laughs> waaw kon ah, ah, par exemple buñ jëlee bi nga xamante ne nii euh, ndax da leen a dajale lu ci indi ñette <coughs> buntu bi ñu la wax li ñetti xadiis la <coughs> li ci indi imaam Muslim daal di leen dajale lépp buntu boobu moom kese yi fi nekk xadiis yooyu rek la fi indi léegi nañ jël bi nga xamante ne bon après <coughs> bon nañ jël bi mooy deuxième bi mu ne haddathana non première bi mu ne haddathana amrun an-naqid mooy kitaabu zakaat baabu mathalul munfiq wal bakhil mu ne haddathana imam muslim nettali amrun an-naqid suñu sëriñ bi am ibn muhammad muy amr ibn muhammad ibn bukayr ibn sabur abu uthman al-baghdadi an-naqid al-hafiz rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana sufyan ibn uyayna mu ne <coughs> nettali mooy sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi waaye al-Makki rahmatullah alayhi an Abi Zinad gis nañ ko sànq an ah, al-A'raj gis nga fi nee na al-A'raj waxul Abdurrahman dana al-A'raj ah, moom la mel na mel an Abi Hurayra gis nañ ko sànq an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala imaam Muslim la taxaw qaala Amrun mu ne sama sëriñ bi Amrun an-Naqid da nee na wa haddathana Sufyan ibn Uyayna waaw ne imaam Sufyaan ibn Uyayna nettali nañu ba léegi ci beneen façon bu mu jëlee xadiis bi qaala mu ne foofu dana wa qaala ibn Jurayj mu ne al imaam ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj moom de neena an al Hasan ibn Muslim mu jëlee ci al Hasan ibn Muslim al Makki rahimahullahu ta'ala an Taawus Taawus gis nañ ko sànq ci riwaaya imaam Abu al Bukhari Taawus ibn Kaysan rahimahullah an abi hurayrata radiyallahu taala ah, gis nga kon mooy dem nga ci abu zinad abu sufyan ibn uyayna da koo jële ci ñaari yoon yoonu abu zinad anil a'raj an abi hurayra jële ko ci beneen yoon mu ne ibnu jurayj anil hasan ibn muslim jële ko ci taawus boobu moo gën a isnad nazil la moo gën a wàcc ndax ña fa nekk ñoo gën a bari <coughs> alors am na ko beneen càllale moom sufyan ibn na boo xamante ne ni ñaari nit kese moo dox digganteem ak sayna abu wala nga ne ñetti nit moo dox digganteem ak yonent bi alayhi salaam boo ci boole Seydina Abu Hurayra alors que deuxième bi jaar ci Ibn Jurayj un al-Hasan ibn Muslim deux Tawus trois Abu Hurayra quatre moom quatre personnes an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mathalul munfiqi wal mutasaddiqi kamathali rajulin alayhi jubbatan aw jubbataani gis kamasali rajul lii laa doon ne riwaa imaam muslim bi moo imaam al-qaadi ne daa ñi dañoo juum ci seen xadiis kamasali rajulin ah, moo rajulin rajulayni misaalum ñaari góor lañ mais du kenn alayhi jubbataan aw jubbataan min ladun <laughs> xoola alayhi jubbataani aw jubbataan <laughs> min ladun sudiyihima ila taraqihima wala hmm, eh, fa ida arada al munfiqu wa fa ida arada al gis nga aw ya an yatasaddaqa ki bëgg a dépasser bu bëggee wala boog mu ne keneen ki nee moom mooy beneen yoon bi bu dee kii dépasser daa bëgg al mutasaddiq kii saraxe an yatasaddaqa mu saraxe sabaqat alayhi aw marat waaw day yaatu ci moom wala mu romb wa ida arada baxiilu kanta ki nay moom bu daal dee bëggee <coughs> dépasser an yunfiqa mu dépensé am na nag ñu ne doon lii du juumte an juumul waaw mooy rek euh, <coughs> lii lu ñu xam la ci langue arabe voilà mooy euh, <coughs> dafa sous-entendre waaju nay ji waaw daf ko sous-entendre que euh, bon ñépp xam nañ ne du rek ki ki ki am la ñuy wax ki ki kiy dépensé mais <coughs> mais ki nga xamante ne nii mooy ki nay ci moom it surtout moom voilà moo tax euh, yi nga xamante ne loolu te loolu lu alquran di sarabil oh, non <coughs> baax am ay eh, gars yi euh, sarabila taqikumul har voilà mu ne bi mu naan lakum mimma xalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum <coughs> ne borom bi moo leen defalal li mu nga xam ne moo leen ko bindal <coughs> ay ker <coughs> defal leen ci montagne yi foo xam ne ay dëkkuwaay la ay foo xam ne man bu bu man ngeen fay nekk di fa denc seeni mbir waaye di fa nekk mu defal leen ay façon yére yoo xam ne da leen di sirbal yi yoo xam ne da leen di um, fegal naaj bi mais est-ce que sirbal fa euh, naaj kese la lay mooy yére boo solee yére ci gàttal c'est pour tout uniquement pour protéger le tàngoor quoi seddaay nag <laughs> tuddul fii seddaay mais seddaay ci la voilà kon loolu ñu ne comme loolu la quoi voilà mooy fii loolu la moo tax ñenn ñu ne loolu du njuumte njuumte amu fi ah voilà moo tax <laughs> kamasali rajulin alay jubbataan ba pare mu ñëw wax ne waa ji bu dee ki war a ki nay nag mu ne waaw kay mooy da koo sous-entendre foofu waaw kon daal wa ida araada al baxilu bu dekk nay dafa bëgg an yunfiqa mu dépenser xalqat alayhi wa axadat kullu day lemu ci moom taqoo ci moom wa axadat kullu xalqatin mawdi'aha hatta tajinnu bana wa ta'fu ba ni nga xam ne noonu lay nëbbe mooy janna janna mooy nëbbal na dara yoo tax aljaniinu fétus bi bébé bi nekk ci biiru ndeyam ñu koy woowe aljaniin guddi gi comme que day lëndëm doo gis presque bu dul weer wi new na fekk wala lampe wala yooyu ñu aljaniin